ñi ci jege woon Kisra ñi ci bari ay ay ay majus lañu woon ñi jege woon Qaysar ñu ci bari ay chrétiens lañu woon comme euh, waa fële waa Palestine ñi nga xamante ne daari yii ne yi mbokku euh, kii bi euh, Tamim ak daari yi ñooñu par exemple ñu bari ci ñoom dañ doon nekk ay chrétiens mais ñu ba am na ci araab yi ñoo xam ne mais ñoom bu dee côté bale ñoom ay ay majus lañu woon mooy ñuy jaamu safara su sell si léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo euh, defoon accord ak yooyu ak ñoom que ñuy joxe jizya loolu nag boroom xam-xam yi dañ cee wute mais est-ce que jizya hmm, wala loolu nañ nañ nañ continuer taxrij bi ba pare après ñu ñëw si njàngat si côté boobu kon mu ne moo fa jiite woon kon al Alaa ibn al-Hadrami fa qadima Abu Ubayda bi maal léegi nag Seydina Abu Ubayda demoon fa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónnoon ko ngir mu dem dajale alal yi nga xam ne moom la am accord ak ña dëkk foofule min al-Bahrayni fa sami'at al-ansaaru bi quduumi Abi Ubayda fa waafat salaata as-subhi ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa salla falammaa salla bihim al-fajr insarafa fa ta'arradu lahu fa tabassama rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam hiina ra'aahum wa qaala azunnukum qad sami'tum anna Abaa Ubayda qad jaa'a bi shay'in qaaluu ajal ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala qaala fa abshiru wa amillu ma yasurrukum fa wallahi ma alfaqra axsha alaykum walakin axsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakatkum noonu la ko al imaam al Buxaari indi kan daal imaamu Abul Hajjaaj Abul Husayn Muslim ibn al Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi moom dane haddathani mu ngi ko indi ci kitaabu zuhdi war-raqaa'iq mu ne haddathani nettali na man dong imaamu Muslim Harmalatu ibn Yahya ibn Abdillah mu ne yaani ibn Harmala ibn Imraan at-Tujiibi fii indi na tur bi yëpp ak maamam bi waaw muy Harmala ibn Yahya ibn Abdillah at-Tujiibi al-Misri waaw foo dégg tuji bii mooy waa waa <laughs> waa misra abu hafs al misri nekkoon nag àndandoo imaamu shafi'i kii mooy saahibu shafi'i rahimahullah da imaamu shafi'i misra la mujjoon nekk moom mii daa bokkoon ci àndandoom ya nekkoon foofule misra sëriñu imaamu muslim la rahimahullahu taala mu ne axbarana moom xarmala mu ne nettali nañu Euh, ibn Wahb di Abdallah Ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri taalibu imaamu Malik moom itam daa demoon nekkoon Misr voilà mujj gi dafa nekkoon Misr moo tax moom al-imaam Ibn Wahb Abdallah qaala mu ne axbaranii xabaarana ma Yunus muy Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli rahimahullahu ta'ala an ibn Shihab yéen gis nañ ko sànq an Urwata ibn Zubayr gis nañ ko sànq an al-Miswar ibn Makhramata radiyallahu anhu barahu gis nañ leen radiyallahu anhum anna Amr ibn Awf wa huwa halifu bani Amir ibn Lu'ay wa kana shahida Badra ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam akhbarahu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ba'atha Aba Ubayda ibn al-Jarrah ila al-Bahrayn ya'ti bi jizyatiha lii nii mooy kii nii la kii indi mooy kaddu yi la al-imam an-Nawawi rahimahullahu taala indi léegi nag ci gàttal mooy léegi waa léegi xadiis bii nii première laaj ginnaaw taxriij bi mooy ban lëkkaale la am ak ni mu tudde bunt bi dañ naan lëkkaale bi leer na yonent bi alayhi salaatu salaam wax na saxaabaan yi bu dee saxaabaan bi nga xam ne ñoo gën màgg ci xeet wi la ne man li may ragal du du ñàkk laa ragal ci yéen waaw mais li may ragal dëgg-dëgg ci yéen mooy bés bi leen borom bi di yaatale am amu àddina yi nguuru àddina alalu àddina waaw ay domaines yu mag ay suuf yu bari ngeen war koo jiite waaw fatanafasuha ngeen koy xëccoo gisuñu woon ci laay yu bari yi borom bi tabaaraka wa taala doon ñu wan ne àddina bi du dara waaw innama masalul xayaati dunya kama'in anzalnaahu minas samaa'i faxtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-naas wal waaw te da jàpp ne jamono ja nga foog ne ci nga koy teg loxo hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alayha ataha amruna waaw gisoon nañ ko mooy fa ngay yaakaaree ne yow teg nga ci loxo man nga koo jëfandikoo ci la borom bi ñëw raafal lépp ndax mbiru àddina noonu la lu fi tóor lu nekk ci ràpp la jëm yonent bi alayhi salaam nag di leen moytandikuloo kon àddina taar taaru tóor tóoru àddina comme ni nga xamante ne noonu la alake woon ñi leen jiitu woon ndax dañ ci doon xëccoo waaw te borom bi xëccoowuloo ñu ci ay affaire u àddina gis nga lu baax ak ngërëmu yàlla ak àjjana dan wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun xaw nga tanafasa ci lu nafis la jóge mooy di xëccoo lu précieux moo tax ah, shay'un nafis mooy mbir moo xam ne dafa gànjaru lool waaw dafa précieux dafa précieux léegi mu ne looloo tax euh, lu am solo lu nit ñuy xëccoo ndax ci seeni ñoom noonu lañ ko gisee waaye waxoon nañ ne ah borom bi tabaaraka wa taala xamal nañ ne mbiru àddina dëgg dëgg dëgg dëgg ab taaram def taxu koo demee noonu moo tax mu ne zuyyina linnaasi hubbu shahawaat dañ leen koo taaralal mais à vrai dire affaire yi de ku xam dëgg-dëgg loolu du la yitteel waaw bu la ko yàlla joxee nag diñ ko gérer ngir yàlla waaye nag du la ci jaral nga jaay sa diine yàlla tere ngay dogoog say mbokk ngir loolu ak say bokk jullit ndax alal kon yonent may sar sam ne moom du ñàkk nii kese la ragal ci ñoom waaye li mu gën ragal ci ñoom te loolu la ragal mooy li nga xamante ne mooy ñuy xëccoo àddina waaw kon loolu di leen wookoon ci dëddu leen àddina bii bu bés bañ leen di ubbi ubbi futoo xaat yi ñuy ubbi yi bu boobaa bu leen dara teggi ci li ma leen tegoon sinon bu ngeen ci teggee di ko xëccoo alkande nga daloon ñu leen jiitu da leen di da leen di dalaat waaw léegi ginnaaw loolu hadis bi nii léegi ay yeneen jàngat ginnaaw euh, lu taalibe bunt bi mooy premièrement sànq ñu ngi naan Amr ibn Awf shahida Badran non seulement aslama min qabl daa bokk ci njëkk a tuub ci lislaam wa shahida al mashahida kullaha fekk na fépp bu yonent ba lay saa saam taxaw xare fekk na ko waaw waaw lépp pourtant siiwul am na ñoo xam ne saxaaba yoo xam ne moom moo leen gën a màgg rien que moom Badri la te yonent ba lay saa saam xamal nañu ne waa Badar ñoo féete kaw ñi gaa ñeneen ñi te borom bee moo waaw ne yebul ñi nga xamante ne ñoom dañoo gëmoon min qablil fath wa qaatal man ki nga xam ne dafa xare gëmoon laata fathu Makka di am ak ki nga xam ne day dooru ñëw après fathu Makka kon ñoon yem malgré loolu est-ce que siiw na siiwul pourtant Seydina Abu Hurayra ginnaaw gi la ñëw de kii woo ko gën a màgg mais pourtant moom moo ko gën a siiw <laughs> loolu lan lañ ci bëgg a wax mooy képp ku yaakaar ne def lu baax moom boo ci newee wala il faut nga siiw mooy loolu njuumte la waaw xam ne diw a gën parce que moo gën a siiw kenn du xam ne diw moo gën parce que moo ëpp ay mbooloo waxoon nañ la fi ne la yonent bi sallallahu ci boppam nee na urida nee na dañ maa won damaa gis yonent yi ñu ma le ñu ma leen di gis mais ma gis ab yonent boo xam ne nee na yonent boo xam ne moom dañ ko yàlla da koo yónni ci xeet mu ñëw ñaari nit fukkam dañuy gàttal ngir war la ñaari nit am yonent boo xam ne benn nit a bëggam nee na am na yonent boo xam ne moom dafa ñëw moom dong mooy yàlla da koo yónni mu dem woote yi kenn gëmu waaw bu doon ñun suñu bëtu mercantile yeeg yu yu yu yu yu matérialiste yi te ñàkk xamuñ ni ñuy waxe tem ñu ne saa yi zéro résultat la am walla iyaadu billaah ku lox zéro résultat la du zéro résultat <laughs> moom lu ñuy yoonam borom bi xanaa borom bi waxul yonent bay saa saa mii sangu ñépp innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha yow lenn nga man te moom la ko wax pële na ko wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim man ngaa orienté nit ñi wan leen yoonu wu jub bi mais kanta lay tax seen dënn ubbeeku nangu ko loolu du yaa koy def kolosoon waaye borom bi mooy di dugal ci xol ku ko soob leerul islam kon loolu yonent ba ak kay woote lu ci yoonam waaw wa maa ala rasuli illa al balaghul moo tax suñu borom ne li war sama ndaw du dara lu dul mooy jottale gu leer naññ. quant résultat borom bi joxul tegul kenn obligation de résultat yonent boobu kenn kenn topp ko te pourtant dajaleel saxaaba yeeg awliya u xeet yi fi jaar yépp mais jegewul sax bu seeram waaw. ñi ngay dégg ñu naan la ay mbooloo ay millions yu millions yu taal yu mel ne ay mil ndaxal milliard bu la neexee yonent bi ñëw te am di wala wut kenn moo waaye wo poussière sax gisu kon affaire bi mooy manu ñoo teg ci diw gën këne moo gën a siiw wala moo ëpp ñu ko topp waaw eh, Amr ibn Awf mii boo defoon micro trottoir xaw ma waxumale la sax ci n'importe qui ah <laughs> ci ñuy góorgóorlu kene boo mooy duñ la man a wax mooy kat <laughs> waaw te bari nañu siiw moo leen raw fa yàlla kon nag mbir mi loolu la li am solo mooy yow sa dëggu ak sa digganteeg sa borom quant à après nit ñi xam nañ la xamuñu la siiw nga ak siiw sam jàngale siiw naam siiwul loolu du sa affaire bi mooy xool ku ko neex mu yëkkati ko ndax ay xikma yu mu xool ku ko neex mu gis ni kii moom ñu bañ koo xam moo gën waaw mu def ko noonu la mbokk sekk mbooro doon wax <laughs> sekk mbooro ne bokk nag ñi nga xamante ni <laughs> ñi seen bopp gina tëju <laughs> bokk na ci xam-xam bu bëgg siiw te yàlla siiwalu ko walla walla yoo nga dëgg de doo siiw <laughs> du loolu ëpp solo nag du loolu moo am solo amul sax solo waaw <laughs> nga siiw moom garaaw <laughs> waaw waaw nga waa waa ahlu Badr ni ñu bare de euh, ku mën a lim ñëpp bariwul ñu bari xamul leen garaawul amul solo li am solo mooy sa digganteeg sa borom ak ni nga jàppe diine ji jeex na waaw lu la yàlla feeñal nag loolu mbiru yàlla la du sama affaire waaw loolu benn mbir la beneen biir bu ñuy jànge ci xadiis yi mooy eh, que ne Seydina Abu Ubayda taalibi boo yonent way sasan da tànn parmi ay nit ñu bari ne ko demal Bahrain te xaw na sori sori tamit mooy bu ngeen nekkee ay taalibe it wala jàngalekat sëriñ bi ne yow diw defal mission bi ndax ba mu la koy wax xam na ne man ko warul ku nekk jàpp ne non man lu tax ñu ma lu tax man alhamdulilah ñu may wax man pourquoi pas les autres non mais affaire bi da doy na waar ah. non mais man kese la ñuy wax quoi déedéet waroo mel noonu waaw Bahreïn sori na xamu fa Makka la dëkk voilà mais après <laughs> mu dem dox li nga xam ne moom la ko Yonent bi saa saa dox lool même bu dee ne nit léegi <laughs> demal jëlib xaalis moom koo koy wax mu bañ bariwul <laughs> demal dajale jub xaalis. loolu moom gars yi moom mission yu bari duñ ci sawar waaye def ñi wóorut ñépp ci mission yooyu kese fa ñuy fa ñuy denc koppar yi baax na ba euh, trésor public wala trésorier moom <laughs> ci ci ci yenn association yi nga àddinaa leen tax jóg mën naa am ab xëccoo <laughs> kan la ñuy dénk dërëm bi loolu rek mu nekk signe boo xam dalay wan <laughs> fii fii fii wóoru la <laughs> trésor gars yi di ko xëccoo <laughs> loolu wóorul <laughs> kon mooy nit ki da ngay woyof waaw nga xam ne yow benn élément nga rek ci ci ci ci ci kii yi fu ñu la def loo nga ko defal waaw mu daal di dem dem baxare ni ngir jëli gise léegi nag gise boobu ñu doon wax mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi beneen jàngat dañuy wute mais majusi est-ce que dañuy joxe gise wala déet parce que Seydina Omar radiyallahu anhu au daa jàppoon ne bon loolu sax à vrai du lu mu jàppoon mais ñenn ñi ñoo ko jàppe ci loolu que ne moom daa jàppoon ne euh, waa ñooñu kenn du leen jox jizya mais euh, Seydina kii euh, nu mu tudd Ibn Abbas solo na luy wane ne déedéet Seydina Omar xamoon na dañ koy jox ji dañuy ñoom dañuy jox jizya voilà ndax Seydina Abdurrahman ibn Awf moom moo ko wax waaw moom moo ko wax. ne ko eh, kii fekk na yonent bi saa salaam daal di àtte ci ñoom que ne ñoom waa majusi dañuy joxe jizya léegi mu doxal di mu daal di doxal loolu loolu moo taxoon ndax majusi fi wax ji yépp jóge mooy aaya bi ñu la doon wax sànq ndax borom bi da ne minal ladina utul kitaaba ci ñi nga xamante ne nii dañoo joxe mooy qaatilul ladina laa bi billah wala bil yawmil aaxir wala yuharrimuuna maa harrama allah wa rasuluhu wala yadiinuuna diinal haqq minal ladina utul kitaaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum loolu moo wax dañ ne mais bi ñi mu wax mooy ñu joxoon téere alors que maju waa majus yooyu kan moo leen jox téere am na nag ñu naan Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nee na fii majusi amoon nañ téere sauf que seen téere borom bi da koo yëkkati waaw parce que ay quatorze yu ñu defoon am na sax ñu ne moom mas na ko wax Seydina Omar radiyallahu anhu du ne gaa yi jàppul ne amul est-ce amoon nañ téere mu ne leen waaw mu ne waaw ñoom amoon nañu mais seenu ñu defoon moo tax borom bi yëkkati ko en tout cas lu mu ci man di demee ba àtteeb yonent bi alayhi salaatu salaam saxee ci Seydina Abdurrahman ibn Awf waaw que Mawlana Ibn Abbas dane euh, am <clears throat> ay majus yu jóge zone boobu noonu quoi ay côté fi Kisra dëkkoon mooy Iraq bilaadul Iraq après daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn Mawlana Ibn Abbas nee na ma ne leen doon jëlaat wa ne waa genn waa ñoom yéen lan la yonent bi sallallahu alayhi wasallam àtte ci yéen ñu ne ñun kay moom lu lu baaxul mooy ñun ñëpp lay la nee na bu ñu tuubul dañuy faat nee man ma wax loolu nag ma jàppoon ko bi Seydina Omar di laaj ndax est-ce dañuy joxe gis wala di nee man ma wax loolu mais Seydina Abdourahman ibn Awf ñëw na ko man fekk naa yonent la sa sab atte ni ñoom jizya la ñuy joxe te fii nii Seydina Abu Ubayda xadiisam bi loolu euh, Seydina Amr ibn Awf xadiisam bi tamit loolu lay waxe mooy Seydina Abu Ubayda dañ koo yónni Bahrain te Bahrain ni ne bu nekkoon ñooy mag si ñoo foppoon ngir ñu joxe jizya kon ñu xam ne ñoo duñu chrétien duñu ay juif mais ay kon ñooñu dañuy joxe jizya moo tax loolu mooy li nga xam ne mooy li man nañ ne waaw waxu Seydina Ali boobu radiyallahu anhu ne ñoom amoon nañu téere kon bu boobaa day dugalaate balee kon du leen génne min alladina utul kitaaba voilà ñi nga xam ne joxoon nañ leen téere kon majuus yooyu dañ leen dañ doon joxe jizya muy loo xamante ne nii nag day wane yëkkati ko l'islam waaw ndax mooy bala ngaa mën a aar kenn il faut nga mën a aar sa bopp yor sa bopp l'islam nag temps yooyu mooy daa taxawoon waaye léegi moom suñu jamono yi gis ya ci ñun ñoo koy joxe daa l'autre sens wal iyaadu billah <laughs> ñaata pays musulman ñooy jox alal ju bari ay États-Unis ki France ak yooyu ngir ñu yoroleen seen kaaraange loolu ba gis ya bi wal iyaadu <laughs> ndax lan mooy la see eh, kii waxoon eh, eh, Sayyidna Mughira ibn Shu'ba ci boppam doon na ko wax waaw mais ñun ñii te sëy naa Jaafar ibn Abi doon ko wax ca Najaashi ñun dañoo nekkoon tey ñun ñoo xamante ni nii ay lekk tatu euh, medd lañu woon ak ci réer lañ ne woon walla ba pare ñàkk lu nekk torox bali euh, euh, ci gàttal suñu boroom yëkkati ñu teddal ñu jaare ko ci lislaam waaw Seydina Umar radiyallahu anhu ne ñun ay nit lañ ñoo xam ne boroom bi dañoo teral jaare ko ci lislaam bés bu ñu fi bàyyee l'islam di ut ak teraanga leneen lu dul l'islam borom bi dañuy toroxal te loolu moo ñu dal wallahi waaw waxoon naa la bi temps yee benn pays boo xam ne matul sax sept millions d'habitants muy Israël ki pas Israël pour l'état sioniste parce que il faut moytu naan Israël parce que Israël nabiyullah waaw <laughs> Israëlu alayhi salatu wassalam huwa Yaqubu alayhi salatu wassalam waaw moo tax gaa dugg di wax nañ def attention di tudd turub yonent ba pare di saaga waaw naan Israël rek même bu dee xam nañ ci mais lool dafa grave imagine wala yàlla bi laa ot dëkk bu tuddoon Seydina Muhammad nga ñëw naan nga wax rek wax lu ñaaw non moo tax état sioniste ngay wax waaw ñoom nekk bu ndaw bariwuñu mais milliards monde bi ci jullit ñi mënuñoo faire face seen kanam parce que réew moo ci gis ñu ngi fexe bi simmeeku ci attey l'islam yi waaw naan la liberté la nangam bi di ne dañuy dañuy réformer ba pare ne tamit économie bi gir ñu ciy xëcc ci capitaux au étranger yi te xam nañ ne lépp ci riba la ubbi plage yeeg tourisme beeg yépp jaay seen ngor seen diine seen lépp ngir lan nee nañ di làmb ak développement boo xam ne wallahi dañuy torox waaw ndax borom bi dañoo yëkkati ndax l'islam waaw ñun l'islam lañ torox moom la waaye la wax istarshada al maadi fa arshadaha wa nahnu kaana lana maadin nasina yéen nga waa gharb di occident ñoom dañoo exploiter l'histoire faay yi amoon yëpp ñu fexe duñ ci jaaraat xam ne affaire bi am nay quinzième seizième siècle mais l'empire ottoman bi moo moo moo nangoon Europe Europe centrale foofu yëpp tubaab yi xam ne affaire bi affaire bi c'est l'armée c'est yooyu yii ñu fexe investir ci ñun nag ñu bàyyi ko fi waaw bàyyi suñu diine bàyyi lépp di topp ci seen gannaaw di ut loo xamante ne réussite goo xam ne falax éco euh, opulence goo xam ne wallahi dañ ciy daw di topp mais duñu ko jot ci kaw nii jamais man da waaw loolu man waaw. kon mooy gis nga bu ñu soree njàngalem lislaam ni ñuy dal waaw mahma talabna al izzata fu ñu sakkoo ak taxaw ak ak tedd ak teraanga ci lu dul lislaam adallana allah borom bi dinañu dañuy toroxal voilà loolu moom mooy loo xam ne du man manu la ñàkk waaw manu la ñàkk kon nag gis ya gii jamono ja bu lislaam di dox réew yi nga xam ne du ñuy jullit te nanguwuñoo dugg ci ronul islam ñoom ñoo koy joxe waaw te nag ci kaw noonu mooy réewul islam bi day am ay waru bari c'est pas que dañ joxe rek di leen ki nga xam ne ci réewum jullit bi la nekk citoyen la mais du jullit ci réew mi nga xam ne l'islam lañ koy doxal kooku am na yu muy joxe di joxe zakat kenn du ñëw na ko hé sawaay yow joxeel zakat parce que moom am na lu muy joxe mais sauf que loolu muy joxe moo tax ay commerçant alalam doomam bakkanam état bi moo ko war a def waaw xam nga gars euh, nettali boobu ñu naan euh, kii euh, bi Seydina Omar gisee benn paa <laughs> benn paa boo xam ne zimmi la quoi yahud la xaw ma chrétien boo xam ne dafa màgget nekk ci mbedd yi di ñaan quoi mu romb ko ne mais ndax moom rek la gis muy def noonu mu ne ko mais yow looy def nii góor bi looy def nii mu ne ko man de mooy jizya bi ma doon joxe li ma doon joxe façon impôt bi ma doon joxe ah ndax man du ma julli moom laay kii ngir man koo joxe mun ne ko nga ne la yow ngay joxe ba mën a too ñu lay ñu ngay continuer di joxe. yow demal nga toog sa kër dañ lay jox leen wax ma fan nga dëkk ak yooyu li nga soxla ñun ñoo la fay di la ko jox loolu mooy kenn daa ay kon nag affaire bi gis ya ci loolu la doon eh, moo féete kaw ndax li yakku kalimatullahi hiya al-ulya nag ah léegi mu des. beneen côté bi beneen côté bi mooy Seydina Abu beneen jàngat bi mu jógee Bahrayn ni jóge fële indi alal ji mu ne fa sami'at al ansaaru bi qudumi abi Ubayda fa waafaw salaat al fajr lansaar yi dégg ne eh alal jëm dëgg na de rek ñu ñu ñu ñu fekke ci julli ji mooy la mooy ah kon nii doon doon julli ci quoi. ah non doon nañ julli <laughs> xam nga lan la mooy xam nga Medina quartier yi dañu amoon seeni jàkkaay boobu xam nga bee passé gisoon nañ hadiisu Itbaan ibn Maalik mi ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu man nag ah sama gisani wàññeeku te man maay imaamu sama waañoon kon kooku imaam la woon biir Medina masjidu Banu Zuray dafa amoon wa gisoon nañ Seydina Mu'aaz tamit ibn Jabal radiyallahu anhu mi nga xam ne tuddoon nañ ko fi da doon julli ci yonent bay saa gee ba pare ñëw di jiite quartier ba mu dëkk ci Medina jàkka joo jële di leen jiite te julli may yonent bay saa gee ba pare ñëw di leen jiite kon mooy quartier yi dañu amoon seeni jàkkaay boobu sauf que bu àjjuma jotoon dañ doon dem fi nga xam ne mooy jàkkaay yonent bay saa saam moo tax gisoon nañ xadiis Mawlana Ibn Umar bi mu ne yonent bay saa saam da doon dikkal Quba mooy te jàkka ja samedi bu jot moo xam bu war wala mu doon dox kon ñooñu bul jàpp ne doonu ñoon ñëw jàkka ñoo doon nañ ñëw jàkka sauf que seen jàkka yi koñ lañ doon ñëw léegi nag bañ déggee alal yi <laughs> ñu daal di euh, nañ dem ca ju mag ga <laughs> ndax ju mag ga am <laughs> am nay notion yu fa yu fa jëm waaw waaw lii dañ ciy xamee ne kon jumaa yonent bi saa salaam saxaaba yi dëkk Medina dooruñu ko dajaloo lu dul bu mbir xewee <laughs> wala am lu conséquence <laughs> sinon seeni jàkkaay koñ lañ doon jullee <laughs> waaw léegi nag loolu nag moo tax yonent bi saa salaam bi mu bi mu sëlmalee gis jàkk ji fees ba pare mu gis ay xar kanam yoo xamante ne ñii nii seen jàkkaay koñ la leen doon fekk kon nag moo tax mu mu muuñ ne leen ba pare ñoom itam ñu koy xoole bëtu ah mooy moo tax mu ne fa ta'arradu la ñu gaaral ko quoi mooy xoole ko bëtu ah waaw waaw yow mooy laaj boo xam ne ci junju ko quoi nga laaj daa am laaj ak la may daal laaj ak xaal am voilà mooy laaj loolu nit ki moo war a xam quoi moo war a jëli du ramit luñ la waxul rek doo ko xam waaw <laughs> xam nga ne man waajoo xam daa taxaw fii ne day julli ma ne ko sa mu ne ma noonu doom may ma julli tisbaar mu ne julli tisbaar ma gis ko sawaay continuer eh, julli julleem ji amul benn toog di sa gëkk si gi rek di bi kooku mais def na ci lu ëpp huit rakk sawaay di continuer kii da xam ne kii xaalam mooy la xaalu laaj la mooy xamul hmm. <laughs> waaw yow ma ne oo oh, man sama yoon na wuti ah parce que al musiyu salaatihi te yàqoon julleem dafa ñëw dugg ci jàkka ji fekk yonent bi alayhi salaam ak saxaabaam yaa ngi toog mu ñëw julli julli ñaari laaj ñëw doolu nuyu yonent bi alayhi salaam nuyu nit ñi yonent bi alayhi salaam ne ko izhab fa salli fa innaka lam tusalli ne ko eh <laughs> demaatal nga julli ndax yow <laughs> li ngay julli maa ngay xool julli woo <laughs> waa ji dem defe ñëwaat ñëwaat mënoo ko mane demaatal nga julli ndax yow julli woo waa ji ñëwaat defe ñëwaat mu ne ko demalaat nga julli julli woon mu ne ko maa ngi lay waatal ci ki la yónni ci dëgg laa wax lii kese laa man kon jàngal ma mu xamal ko kooku xaalam <coughs> xaalu laaj la waaw ñii itam façon boobu lañ mooy façon xoolin ak ni ñu ñëwee seen xaal yëpp day wane ne ñii daal dañoo bëgg ci ci ci ci yi moo tax te tamit ñu franc mooy tamit nit da ngay franc bi bi leen yonent lay saa saam laajee azunnukum sami'tum anna Aba Ubayda qadima bi shay'in min al-Bahrayn ah yéen daal mel ni njort dama foog naa ne da ngeen a dégg ne Abu Ubayda daa jële alal Bahrayn ñu ne ko ajab ya Rasulallah ok ok ah non c'est que non c'est que non amaana sax non <laughs> di jéem a nii loo xam ne c'est l'évidence ni nii la réalité yow kay neel ajal rek anga <laughs> kay mu loolu ne sàllaaw <laughs> moo ma fi indi <laughs> waaw mooy bokk na ci li ma fi indi waaw ndax quand même julli si nañu mais loolu yi dañ ci jànge ne euh, am am am yéene def lu baax njàmbaat ci yeneen yéene yoo xam ne euh, yuy defar sa sa kaala yi lu baax na ah. waaw loolu it mooy yow l'essentiel mooy ne yéene gu njëkk ga julli ndax moom mooy heure julli jot na xam nañ ne tout le temps julli fajar dinañ julli di fajar ci jàkka mais nag tay duñ ko jullee ci nañ dem ca liñ naan jàkka jumaa ju mag ja <laughs> haytu rasulullah <laughs> sallallahu di ko fay jullee <laughs> waaw waaye façon reer yi ñu wax sànq eh paa bi nee na tey day indi reer yi de gaa yi bari ñëw mais ñun en général ñooñu en général ñoom sax duñ dem benn jàkk ñoom ndax jàkk jooju mooy seen jàkkaay koñ <laughs> ñun moom bu jàkk ñu man bi jàkkaay koñ bi la nga xam ne saa bu muy nodde xaw laa yee <laughs> booy sieste mu yee la booy naaw mu yee la kenn du fa dem <laughs> seen waa ji di fa dem saa su ne nag yëgal leen ne tey ay tapaab ay plat yu baax lay defaru c'est pas la première fois gars yi jàpp jàpp boo mayu sax ñoo ñoo yëgal ne waxtu yi waa sawaay xanaa yëgoo ne waxtu wee gi ñooñu xam nga ne ñooñ sori na ñun nii non ñooñu moom lekk gars yi seen waaw te innamaa wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa nit ku ne la nga yéene nga am kooku moom li mu yéene mooy lekk waaw waaw sauf que nag bi ci mbaaxam ci mbaaxam xam nga xool nañ la xadiis boobu nekk saxiixay ni Seydina Abu Hurayra du naan yonent yonent bari saa saa ne borom bi dafa am ay ay ay ay ay ay ay malaaka yu baax yoo xam dañuy wër sayyahiina fudala yaltamisuuna majaalisa zikr waaw di di di làmb di seet fan la ñuy tuddee bërëb yi ñuy tuddee yàlla. bu ñu ko gisee dañuy woowe halummu ilaa haajatikum ñëw leen ci leen tax a jóg malaaka yi ñëw wàcc seen laaf yi foofu dal am borom bi nii ne bu yonent may saa saa nee na buñ delloo ci borom bi te borom bi leen gën xam daleen leen di laaj nan waa nan ngeen fekk sama jaam ya alhamdulilah mu ne ñoo da fekk nañ leen yahmadunak xarit ah, soo xam nañ ci ñëw <laughs> waxoon nañ la temps yée yaay fàttale ne senegal moom ñu ngi ci est-ce que sikkar mbooloo dagan daganut <laughs> ñoom ci loolu lañ ne ñun gisoon nañ ko def wu yàgg mais bu ñëwee ci hadis boobu tamit dinañ ci taxawaat <laughs> yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yukabbirunaka waaw mooy ñu ngi naan la alhamdulillah yahmadunaka woon doo gis kuy jàng alxuraan nga naan waa ji yahmadullah wala yukabbirullaha wala eh, yumajjidullah ci noonu dañ naan waa ji day yaqra'ul qur'aan wala yu mel wala yu salli mooy dañ doon wax alhamdulillah moo tax al imaam al-Haafiz Ibn Hajar bu ñëwee ci xadis boobu nag mu ne loolu moom looloo gën lëng ci xadis bi que ñooñu dañ ko doon wax waaw ndax yukabbiruuna ko mooy ki allahu akbar yahmaduuna ko mooy ki allahu akbar mooy mooy mooy alhamdulillah même bu dee Badruddin al-Ayni te imaam al-Haafiz dane loolu mais dàqaalewul mu nekk am njàng à vrai li muy njëkk wax moom zahir bi lii la même bu dee al-ayni moom contraire bi la wax mais loolu lépp mooy loolu lépp ci mën a nekk te zahir bi loolu lay wane mooy ñooñu loolu bu ñu ñëwee ci gàttal borom bi laaj leen mu ne ñoom lan la ñuy ragal lan lañ bëgg mu wax liñ bëgg lan la ñu ragal mu wax liñ bañ léegi mu ne ci mu ne jéggal naa leen dàqal naa leen li ñuy ragal jéggal naa leen may naa leen sama àjjana ñu ne ko mais borom bi nag. diw moom fa lañ ko fekk mais kooku dara ci yooyu indiwu ko fa woon de <laughs> non moom moom yooyu indiwu ko fa de si kar si jàngale ma wala yooyu indiwu ko fa waaw borom bi ne walahu qad ghafar ulaa'ika alqawmu laa yashqaa jaliisuhum laa yashqaa bihim jaliis <laughs> mu ne moo ne dem jéggal naa ko ndax ñooñu ñooy nga xam ne kenn du toog ñoom di texee di waaw loolu vraiment mooy ngëneelu borom bi dafa rëy